a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa xayri xalqillahi ajma'iin nabiyyinaa muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wat-taabi'iin wa man ihtadaa bihadyihi ilaa yawmi ddiin amma ba'd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 التاسع عشر بعد المئة وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم qult alayka alsalaamu ya rasula allahi marratayn qaal laa taqul alayka alsalaam alayka alsalaamu taxiyatu almawta qul alsalaamu alayka qaal qult anta rasulu llah qaal ana rasulullahi alladi ida asaabaka durrun fadacawtahu kashafahu anka wa ida asaabaka caamu sanatin fadacawtahu ambataha lak wa ida kunta bi ardin qafrin aw falaatin fadallat raaxilatuk fadacawtahu raddaha calayk qaal qult ichad ilay qaal laa tasubbanna ahada qaal famaa sababtu ba'dahu hurran wala abada hurran wala abdan wala ba'iran wala shaah wala tahqiranna minal ma'ruufi shay'an wa an tukallima axaaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk inna dhaalika minal ma'ruuf warfa izaaraka ila nisfi saaq fa in abayta fa ila alka'bayn wa iyyaaka wa isbaala al-izaar fa innahaa mina al-maxiila wa inna allaha laa yuhibbu al-maxiila wa in imru'un shatamaka wa cayyaraka bimaa ya'lamu fiika falaa tucayyirhu bimaa ta'lamu fiihi fa innama wabalu dalika alayhi rawahu abu dawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhima bi isnadin sahih wa qala tirmidhi rahimahullah hadithun hasanun sahih kon al imam al hafiz an-nawawi rahimahullah mu indi hadith numéro 796 ci buntu bi ñu nekk di wax ci euh, muy chapitre garab tool wala tool ci buntu ci euh, ci euh, garab ci tool bi di buntu numéro cent dix-neuf mu ne baabu sifatu tuulil qamisi wal kummi ah, buntu bi ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal gisoon nañ une série hadith gisoon nañ ci ay hadith yu xaw a bari bi ñu mujj woon gis moo doon hadith numéro sept cent mu ne wa an ibni Umar radiyallahu anhuma an an sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala al isbaalu fi l izaari wal qamiisi wal imaama man jarra shay'an xuyalaa lam yanzur allahu ilayhi yawma alqiyaama walillahi alhamdu wal minna xadis boobu euh, euh, bi ñuy def taxrij bi waxoon nañ ne imaam dana woon rawaahu Abu Daawud wa Nasaa'i waaye al imaam Ibnu Maaja al Qazwiini rahmatullahi alayhi soloo na ko tamit comme ñoom waaw comme ñoom. ñoom kefe ñoom ñett ñoon ñoo ko soloo ci waa kutubu sitta eh, wallahu taala alam voilà dañu ne woon ñaar ñee képp la eh, eh, waaye al imam Muhammad ibn Yazid al-Qazwini dina siiwe ci al daal dina koy solo wallahu taala alam voilà bii paase nag boo gisee yàgguñu ci waxoon nañ ko bu yàgg mooy chapitre bii lii al imam di traité ci buntu bi dañ koo defoon cas hadis numéro cent seize non six moo taxoon euh, yàgguñu ci woon loolu buñ gisee yu ñu mën a yokk ak leneen loo xam ne waxuñu ko woon defaale ko sinon moo tax nga gis bii weesu yaa vay affaire yi gaawoon walillahi alhamdu wal minna tey nag moon di hadis biñ la xam ne tamit doon nañ ko junju ne dina ñëw mu ne wa an abi Jurayy mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam mooy bàyyi Jurayy nan la tuddoon mu ne Jaabir ibn Sulaym Jaabir la tuddoon di doomi ko ñuy wax Sulaym radiyallahu anhu woon Yonent bi alayhi salaatu salaam qaala mu ne moom mu ñuy wax moom nan la nan la gisee Yonent salaam ak na bi mu koy door a xam <laughs> mu ne qaala mu ne ra'aytu rajulan man daal damaa gis benn waay boo xam ne waaw ah yasduru an an ra'yihi nit ñi daal mu ngi mel ni gis nga teen bi wala fa ñuy ute ndox nit ñi bu ñu soxlaa ndox dem fa ñuy ute ndox ca baag ba wala ca robinet ba duy fa lépp lu ñu yor duy naan ba mandi delluwaat duy lañuy ñuy dul yóbbaale teg ci seeni watiir seeni sareetu mbaam nga yor mbaam ak seeni oto dem seen yoon noonu ñu ñi di def man damaa gis nit koo xam ne ci wàllu euh, euh, xalaatam ak ay waxam noonu la ko nit ñiy def waaw moom la naan ra'aytu rajulan man de damaa gis benn góor boo xam ne tey góor goo gële yasduru an-naasu an ra'yi nit ñaa ngay dem di tibb di puiser di jëlee ci li nga xam ne mooy ay xalaatam moom daal lépp lu ñu soxla bëgg koo xam ak ci àtte bu ñu war a am ak lépp loo xam ne lu ñu bëgg jariñoo buñ demee moom bu waxee daal mooy li ñu wax ci teen bi léegi ak kay uti dox rek ñu daal di jël laa yaqulu shay'an moom daal góor góor gële du wax dara illaa sadaru an lu dul ñu tànke roote ci moom lépp lu mu wax ñu daal di koy jël te nangu ko ànd keeku euh, xel mu dal ak aku aku aku qultu nee na man ma gisee loolu maa ngi xool seen bi rek nit ñi ku ñëw am loo ko laaj am loo lu mu wax ñépp d'accord ci dem ma ne ah <laughs> ma ne qultu waa man hada <laughs> waa kii moom mooy kan ma laaj mooy dafa laaj comme comme mbooloo mi daa bari moom mu ngi taxaw nee di observer waaw ah, c'était un observateur aguerri <laughs> nee na ma ne waa kii ku mu nee na ña ko laaj ñu ne ma rasulullah kii mooy dawal yàlla li moom nga gis nii nit ñi di dem ci moom lu mu wax rek gaa yi jël <laughs> sallallahu ah nee na xaaral <laughs> ma ñëw ba jege ko ma ne ko xultu ma ko alayka salaam ya rasulallah alayka salaam ya rasulallah mu ñëw ba ci moom jege ko ne ko yal na alayka yal na nekk sa kaw assalaamu jàmm ya rasulallah yow ndawal yàlla li alayka yal na nekk assalaamu jàmm alayka yal na nekk assalaamu ci sa kaw yal na nekk ci sa kaw assalaamu jàmm ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maratay ni ñaar yoon laa ko wax nee na yonent bay saa saam ne ma nag laa taqul alayka salaam ne ma bul wax alayka salaam ah <laughs> waaw <laughs> ah du gisoon nañ ci xadis biñ génn Mawlana ibn Umar riwaaya at-Tabarani bi nga xam ne xadis biñ gisoon bii passé ci xadis Sayyidina ibn Umar bi nga xam ne fàttali nañ ko sànq bi nga xamante ne nii ci la Zayd ibn Aslam ne sama baay di Aslam moo ma yónni ci Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu maya ma dem ma ñëw naan ma ñëw ba ci bunt bi au lieu ma nuyoo ma naan ah xul <laughs> moo mën naa dugg nee na Seydina Ibnu Umar daal di xàmmee sama baat ne ma yaa bunayya ee eh, sama doom boo ñëwatee ci ay nit bu fi wax naan ah xul xam nga looy wax nuyu leen neel assalaamu alaykum buñ la fayee ba pare bu boobaa bu la neexee nga ne ah xul <laughs> voilà mooy loolu nga xam ne noonu ñu la woon nit noonu la war a mel. nit warula jomb ñu koy corriger ak foo man di toll loolu Ibnu Umar doon def euh, euh, euh, doon nañ la wax ne nit warula jomb kenn warula jomb fu ñu lay corriger waaw Zayd ibn Aslam neewul ah loolu moom <laughs> ab reprimande la ñu ko ñenn ñu jàpp boo leen di wax lu jub di leen corriger ñu jàpp ne loolu moom non seulement waru koo def mais am nañu kersa nee nañ amuñu kersa dañoo rus nee nañ ah, ah, ah, di ko nettali naan am na bés de <laughs> waaye yow man de dama doon kii mais sëriñ bi daal di may corriger kay waaw am na ñoo xam ne bu ñu bu ñu bu ñu màggee nekk ay sëriñ duñ ko otel Zayd ibn Aslam moo doon sëriñ ñoom imaamu Malik ñoom imaamu Malik la ko nettali de <laughs> waaw <laughs> ne man nii sama baay damaa yónni ci Ibn Umar mu nettali lu mu wax waaw comme quoi expérience sëriñ si dafa am solo waaw sinon gars yi dañuy liisal affaire yi liisal koo liisal ba jàpp ne moom daal moom daal am parfait parmi les parfaits la masa doon alors que daa am fu mu jaar te loolu jaar-jaaram yooyu day jariñ ñi nga xam ne ñooy taalibe yi waaw ñu xam ne ñoom itam kon a ah, sëriñ bi dina xamal ne bu leen jomb dara man mii doon naa def amaana sax yenn yi ngeen di def yéen man ya ma doon defa ko euh, gën a te euh, suufe waaw kon yonent may sa salaam correction boobu ñu doon wax bi Seydina Jaabir ibn Sulaym nee bi ma ñëwee ne ko alayka salaam ñaari yoon yonent bay saa saam ne ma laa taqul alayka salaam ne ma bul wax alayka salaam voilà alayka salaamu tahiyatul mawta yonent bay saa saam ne ma alayka salaamu ndax naan alayka salaam loolu tahiyatul mawta ah. mooy moom la ñuy nuyoo ñu faatuñu ah <laughs> waaw ah ñi faatu aleyka salaam lañ leen di wax ah, waaw yonent bi aley salaam est-ce que daa wax ne yéen jullit ñi bu ngeen di nuyu euh, euh, way néew yi bu ngeen demee ci almeer yi nee leen aleyka salaam waxuñu loolu ah yonent moo tax al imaam al-Xattaabi rahimahullah moo indi précision bu am solo fii mu ne hada yuhimu anna sunnata fi tahiyyati al-mayyit an yuqaalu lahu an yuqaala lahu aleyka salaam kama yaf'aluhu kathiirun min al-'aamma waqad sabata an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu daxala almaqbara fa qaal assalaamu aleykum ahla daari qawmin mu'miniin waaw waaw mu ne nag gis nga lii yonente bi alei saatu salaam ne aleyka salaam tahiyatul mawta aleyka salaam kat mooy nuyoo ñi nga xamante ne mooy ñi faatu lañ koy nuyoo al imaam al-Xattaabi boroom Maalimu Sunan sharh Sunan Abi Daawud alayhima rahmatullah mu ne lii nag mën naa induire nit yóbbu ko ka anna mu jàpp ne lii yonent bay saar saab wax mooy kon lii sunna daal ci booy nuyu ñu faatuñu boo demee ci seen xabru wala dem xabru koo xam ne dafa faatu ñu denc ko nga dem fa da ngay dem naan ko aleyka salaam waaw ya cheikh fulaan wala ya aleykum salaam ya cheikh fulaan wala aleykum salaam yéen waa bàmmeel bi yéen waa bàmmeel yi mu ne am na ñoo xam ne tem ñu jàpp ne loolu la ni nga xam ne noonu la koy defee lu bari ci awaam yi mooy ñi nga xam ne ñooy lamdaa yi nga xam ne xamuñu xam-xamu di ne loolu loolu loolu loolu ah waqad sabata ndax sax na an nabi yi jële ci yonente may saa sam annahu daxala al maqbara bi nga xam ne ci la dugg almeer ya baqi' la wax assalaamu aleykum ahla daari qawmin mu'minin yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu duggee Baqi' lu wax ca almeeri assalaamu alaykum waaw allahu akbar da leen nuyoo mooy ni ñuy nuyoo ñu faat <laughs> loolu la bëgg a wax assalaamu alaykum yal na jàmm nekk ci yéen ahla daari qawmin mu'miniin yéen waa kër allah mooy kër yi de waaw fépp fu ñu la dëkkale ci kaw suuf te du sa bàmmeel mooy yow xamal ne foofu Euh, de passage nga fa nekk yàgg ki dem ci hôtel hein dem ab ville fii mu ne dem fa daal di euh, euh, fay benn hôtel boo xam ne sa séjour ba noon nga fay nekk yéen a waaw moo taxoon gisoon nañ ko yaa ghulam kun fi dunya ka annaka gharib aw aabir sabil aw tariq waaw li mu waxoon ibnu umar moom alayhi salatu wassalam jàpp ci ñaari mbaggam yi ne ko yow ngone si hein nekkal ci àddina bi comme ko tumuranke boo ko xamee danga ngaa tumuranke boo ko xamul da ngaa tumuranke kon jàppeel sa bopp li nga doon dëgg-dëgg te bokk na lii lii woyofal eh, dundug nit mooy li ko yàlla def mu daal di koy nangu rida amma qada Allah waaw daal di gërëm li yàlla dogal mooy jaam la la def te dalaa def de passage defu la ngay sax fii waaw <laughs> waaw afa in mitta fahumul ah, fahumul xaalidun waaye yonent may saar saam waa Makka ñii naan natarabbasu bihi raybal manuun nañu ko xaare rek ah léegi faatu ne ko fuuf mu faatu ñun moom mu mu jeex après bu ko defee ñun ñu continuer ci liñ nekk yonent bi suñu boroom ne ko alayhi salaatu wassalaam waa mais afa in mitta ndax yow boo génnee àddina yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo fii sax quoi est-ce ñoom ñoo fii sax ah <laughs> est ñoom ñoo fii sax non kon nag affaire bi loolu la kon mooy euh, dund gi noonu la quoi dafa éphémère dafa gaaw a jeex waaw kër yooyu mooy kër waaw yonent may saa saam loolu la doon wax assalaamu alaykum akbar ahla diyaar ci yeneen riwaaya minal mu'miniina wal muslimiin wa inna inshaa allahu bikum laahiquun as'alu llaha lanaa wa lakum al-'aafiya assalaamu aleykum waaw gis nga comme ni ñuy nuyoo ñuy dund yal na jàmm nekk ci yéen ahla diyaar yéen waa kër di waa yéen waa dëkk waay yi di bàmmeel yi minal mu'miniin te bokk ci way ngëm yàlla yi wal muslimiin ak way wommatu yi way woy ngëm yàlla yi ak woy way wommatu yi wa inna te ñun insha allah looloo soob suñu ya borom bikum laahiquuna ñu ngi seen gannaaw te lool la yàlla dogal soit mooy insha allah ñu tëdd seen wet ñu def ñu ci bàmmeel yi comme fi ngeen tëdd nii wala rek muy xeneen waaye bu dee ne dee moom loolu yàlla def na ko waaw ñu ngi maa ngi ñaan nag asalullah lana maa ngi ñaanal ñaan di ñaan yàlla ngir suñu bopp wala kum ñaan la leen al aafiya nekk ci aafiya allah al imam al xattaabi rahimahullah mu ne nag yonent bay sa sam lii la ah. li ñuy doon ñaanal kon ku faatu ñi faatu seen nuyoo ak bi ñuy nuyoo ñuy dund benn lañ ci l'islam sauf nga ne kon lan moo tax yonent bi alayhi salatu wassalam daal di wax kon ne ah ne assalaamu aleykum assalaamu aleykum non aleyka salaam bokk loolu nuyoog mawtaa yi la laa taqul aleyka salaam fa inna aleyka salaamu tahiyatul mayyit wala al mawta lu tax bu wax lool al imaam al xattaabi rahimahullah mu ne wa innama kaana daalika al qawlu minhu ishaaratan ilaa maa jarat bihi al-aadatu min al-aadatu minhum fi tahiyyati al-amwaat idh kaanuu yuqaddimuuna isma al-mayyiti ala ad-du'aa wa huwa madhkuurun fi ash'aarihim ka qawli ash-shaa'ir alayka salaam alayka salaamullahi Qays ibn Aasim wa rahmatuhu in shaa'a an yatarhamaa waaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en fait comme que ñoom jaahiliya lañ jóge mooy arab yi dañoo miinoon ci seenug miin li nga xam ne seenug aada yonent bay saasaam loolu la leen doon junj li yéen noonu ngeen di nuyoo wéeg ñi faatu noonu bu leen ñëw di ko nuyoo di ma ko nuyoo wala di ko nuyoo nit ñi waaw li nekkoon doxoon nekkoon aadaay arab yi jamono yooyu mooy buñ doon nuyu ko faatu turam lañuy ñuy njëkk wax waaw yuqaddimuuna ismal mayyit ala du'a dañuy tudd tur ba pare daal di koy door a ñaanal wa huwa mazkurun fi ash'arihim te boo demee ci seen poème yi laata l'islam bi ñëw loolu lañ doon wax mu ne comme la waaj a wax ne alayka salaamullahi qays ibn aasim fekk muy ñaanal benn waay boo xam ne dafa génn àddina su doon qays ibn aasim mu ne ko alayka salaam yàlla na jàmm yàlla ji nekk ci sa kaw mooy sa kaw yàlla na ci nekk dooru tudd turam yow Qays ibn Aasim wa rahmatuhu ak yërmande yàlla ju yi inshaa an yatarahama waaw ak la keneen ko wax ne alayka salaamun min amirin wa barakat yadullahi fi zaaka adimi al mumazzaqi ne loolu it lañ doon commencé ah di ñaanal benn njiit boo xamante ne dafa génnoon àddina te yàlla na barke yàlla nekk ci suuf sii nga xamante ne ci lañ ko denc ah fii nga xam ne fi lañ ko denc waaw yàlla na ko mooy dañ doon tàmbalee loolu nag la yonent bay saa saa ne ko bul def loolu waaye tekkiwul ne yow léegi kon bu ñuy ñaanal ñu faatu ñi dañuy tàmbalee li nga xam ne mooy euh, seen tur door leen a ñaanal déedéet lii sunna mooy li yonent bay saa saa wax ci hadith yi ñu la wax sànq Ah, nga xamante ne leer na noonu la doon nuyoo assalaamu alaykum ahla daari qawmin mu'minin aw ahla min almu'minina wal muslimin kon loolu leer na kon mu ne ko laa taqul alayka salaam yonent bari saam ne ko bul wa salaam ndax lool alayka salaam tahiyatul mawta kon loolu mooy njàngat yi dañ koy def au fur et à mesure parce que dafa gudd quoi ah kon loolu dañ ciy xamee mooy li ñu waxoon sànq doon ko rappeler mooy nit boo gisee koo xam ne ni muy waxee wala comportement wala lim doxalee du noonu surtout rawatina jàngalekat bi waroo am téye sa bopp naan bon dama kóoru sa wax déedéet jàngalekat warula am loolu wala damaa am kersa déedéet kersa gi mooy nga wax ko ko waaw mooy nga wax ko waaw ne ko déedéet waaw te tamit comme que ci public la defee erreur bi mooy bu boobaa correction bi ci public na koy def. wala nga ne ko boo ko corriger ci ci ci en aparté moom mu dem ci public bi daal di ko fay wax ngir public ba mu defee woon erreur boobu ñu xam ne ah la mu defoon erreur la du tout le temps rek ki def erreur moom dañ koo war a euh, euh, tout le temps dañuy xaar euh, kenn du ko wax ci public bi de léeg-léeg ñu wax ko ci public bi te loolu mu bari lay doon <laughs> moo tax yeneen trois cent comme que def na erreur fii xam nga ci biir mbooloo la dafa ñëw ne aleyka salaamu ya rasulallah aleyka salaam ya rasulallah yonente way saa saam bàyyiwul ba mu dem wala lool mu woo ko ne ko nag laa taqul bul wax déedéet ci kaw la ko wax li mu ko ko waxee laa taqul aleyka salaam bu ko defee ñëpp ña fa nekk ñëpp xam ne ah kon nag lii képp koo xam ne yaa ngi ko doon def nga xam ne kon lool du lu ñu wax du lu ñu du du lu ñuy wax waaw képp koo xam ne nag yow waxoo ko waaye xam nga sa mbokk boo xam ne amaana yow boo ko doon tere ci sa waxi bopp rek nga ko teg lii nag jële nga ci source bi mu yonent bay saasaam di tere lool nga ne ah parce que kat keroog yonent bay saasaam waa ji daa ñëw Jaabir ibn Sulaym daa ñëw ne ko aleyka salaam mu ne ko bul waxate aleyka salaam aleyka salaam tahiyatul mawta voilà kon mu ngi noonu léegi nag léegi mu ne ko nag qul assalaamu aleyk <laughs> yonent bay saasaam ne ko nag xam nga looy wax waxal assalaamu aleyk yal na jàmm nekk sa kaw lii mooy jàngale nit boo ko teree dara bu yeboo nga defal ko à à la place de la nga ko tere leneen <laughs> waaw fii mu ne naankatu sàngara yi yoo xamante ne tout le temps ñu daje woon ci baar bi naan ba ne pou bés boo leen fi nee sàngara xaraam na même bu dee xamoon nañ ko bàyyi leen ko gis nga heure boobu nga xam ne ci lañ doon occupé di naani sàngara ak seen àndal di doge noonu di doge gis nga boo leen utalul à la place à boobu leneen lu am njariñ luñ ko fàtte. wóor na bu ñu toogee gisuñu gisuñ leen gisatuñ la wala yii dañuy demaat tàbbiwaat ci mbir waaw loolu mooy njàngale lislaam waaw boo nee sawaay bu leen def lii léegi taxal leen c'est à la place solution de remplacement boo xamante ni dañ ci am gërëmu yàlla sinon boo leen bàyyee noonu def nga lu baax de waaye mooy yow loolu xaaral iblis day bàyyi ba nga dem mu ne oh sawaay eh, waa yow tentation bakkan ak yooyu delloowaat leen ci tamit ndax doo dañu am luñ def dañuy delluwaat ci mbir mi waaw walla boo leen bàyyi loolu mbir moom bi yoboo nga jox leen mbir waaw bu leen fi seetaan film yu bon yi ah tegal leen film yu baax kon <laughs> waaw yi nga xam ne ay ay yonent ba ay saa saam ay yooyu lay waxal waaw bu leen fi seetaan émission yi nga xam ne amul njariñ waa léegi looy def tegal leen yi nga xamante ne nii à leur place yoo xamante ne day waxtaane li am njariñ muy alquran ak sunna ak dundu yonent bay saa saa ay documentaire yoo xamante ne nii dina leen jariñ ak loo xam ne ci seen wàllu euh, am njàng dinañ ko ay documentaire yu baax yoo xam ne di ko mën a am YouTube ak yooyu ñu koy xool waaw moo xam ci mathématiques yi wala ci géographie wala histoire yeneen yoo xamante ne nii moo leen ëppal njariñ toog di xool yoo xamante ne nii ay fiction la bu benn waaye xalaat ñëw di ci ame milliard gars yi naan milliard kii kii mu teg di doon fëgg ay fiction yoo xam ne benn njariñ amu ci waaw mooy solution de remplacement loolu foog mu am yonent may saasam bi mu nee ko bul wax lii dana ko waxal li aleyka salaam bul wax aleyka salaam mais qul assalaamu aleyk waaw del wax assalaamu aleyk waaw loolu mooy nuyoo jullit waaw pas ay bul wax dara non bul wax dara fan dinaa wax dara kay voilà saway yaa ngoog yooyu yépp du nuyoo bi lii taxawoon nañ ci bu baax dañuy gis xaqul muslimi ala al muslim xaqu jullit ci kaw jullit ah, bu la bu la nuyoo nga fay ko waxoon nañ bu la nuyoo nag mooy la waaw bu la nuyoo moom du jaa jëfatee ah bul wax dara saaba yi yéen a ngi noonu cëy saa gaa romb gaa yi loxo ah gaa yi loxo cëy saa waa loolu yëpp du nuyoo yu tax ñuy wax nuyoo yi tax mooy wax mooy assalaamu aleyk léegi nag mu ne qaala qultu nee na nag bi ma yonente bay sa waxee nag may leerlu comme que gaayee ma ne kii mooy ndaw yàlla sallallahu alayhi wa man naa ko aleyka salaam wax ma lii ne ma bu ko wax waxal assalaamu aleyk qultu ma ne ko nag e, anta rasulullah ma ne ko mais yow <laughs> yow yow ndaw yàlla nga yow yaay ndaw yàlla ah yow la yàlla yónni ci ñun xaala nee na yonent way saa saam ne ma ana rasulullahi waaw man maay ndawal yàlla waaw <laughs> alladi bi nga xam ne <coughs> ida asaabaka yàlla bi nga xam ne bu la dalee durrun lor fa da'awtahu nga ñaan ko waaw toll tallal ko yada doraa loxoy torox kashafahu ank waaw man maay ndaw yàlla moom nga xam ne bu la lor laalee waaw waaw bu la lool laalee dal la nga tàllal ko day loo daal di koy ñaan wala sa xol bu sell daal di koy ñaan mu teggil la lor goo gële nga xam ne moo la dal man maay ndaw kooke waaw waaw xanaa borom bi waxu ko <laughs> waaw borom bi kan mooy teggi lor kan mooy teggi lor xanaa borom bi waxul ne woon wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir waaw ca suratul an'am aya 17 borom bi waxoon na wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu gis nga yow jaam bi yonent bi saa saam la waxal waaye ci ginnaawam bépp jaam wa in yamsaska bi dur bu la borom bi ñamalee laalal la lor premièrement ñu xam ne ci ne pas-pasu nit da war a xam ne lor yàllaa koy tege waaw lor yàllaa koy tege du maaman bu mënu tos lim lay wax te waxu dëgg dina gëmloo ne gis nga yu bon yi lor yi lay dal ñoom diw daree yàlla newu ci am na nit ñoo xam ne nag ñoom il suffit ñu bëgg lu bon rek lu bon loolu automatiquement day am ñu fàtte loolu yàlla waaw loolu du pas-pas bu baax waaw du pas-pasu mu'tazila yi ak façon yi nga xam ne dañoo jàpp ne borom bi moom lu baax rek lay def déedéet mukk ra'yul i'tizal al mu'tazila kese lay ci ay teggin lañ ko dul askanele safa waaye lépp lu xew moom la woo tax mu ne fii wa in yamsaska Allahu bi dur kan mooy sujet bi waa bi bu la borom bi laalalee lor fala kaashifa la amul kenn ku ko mën a wuññi ko ci yow ba du la dal gis nga bu la borom bi tegee ab jàngoro virus billahi boo foog nee ne dem nga ci médecin yu baax képp te yàlla àndul ne di nga wér mooy tax nga wér laajal gaa yi nga xam ne ñu ngi leen robe val de grâce waaw fa ñu ñëwoon di ut grâce dem ci opito yu mag yi ñu jële leen seenum réew da nga gane leen jógal leen ci avion médicalisé jële leen Afrique walla Asie wala Amérique waaw leen ci hôpitaux yu baax yu California wala New York wala New Jersey wala Paris wala Hambourg wala Berlin ba pare ñu deewee ci biir hôpital bi ñu ne médecin bi nekk fii mooy mooy référence ci monde bi ci wàllu cœur waa ji problème mu la am mu ñëw dee ci biir euh, entre les mains du médecin réputé référence ci wàllu kër ci monde bi waaw kon boo yaakaaroon ne woon lool la xamal ne mbir yi dara du xew lu dul daa neex yàlla wa ma tashaauna illa an yasha allah parce que su jullit dafa war a leer boo ko amee benn maaman bu manu tus ak charlatan yi nga xamante ni di mbubboo ay mbubboo ay sëriñ duñu lay lax duñ la foowe waaw duñ la foowe kenn du rëng-rëngee sa pas-pas wa ñam yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lah amul kenn ku ko mën a wuññi moo tax lu dal ab jaam li ngay njëkk a def boo bëggee mu denc lu metti mooy tàllalal sa loxo sa borom nga ñaan ko ko moom mi na ko teg waaw nga ñaan ko mu teggi moom mi la ko teg waaw mu ngi noonu nga laaj ko mu may la shifaan la yughadiru saqama comme li yonent may saa saam doon ñaan allahumma waaw borom bi nga xam ne moo wàcce lor waaw waaw nga ci moom kon wa in yam wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu bu la borom bi tegee kenn mënu koo teggi ku moom borom bi tabaraka wa yamsaska bi xayrin bu la laalalee mosal la lu rafet lu neex xamal ne lu neex it moom moom la du mu naqaree ñu ne yàlla bu neexee ñu ne sama bopp am na ñoo xam ne côté boobu la <laughs> ñoom buy naqari ah borom bi de ah waaw yàlla de mooy teggaloo ne waaye moom de nangam waaye buy neex ñu samp seen bopp Iblis a leen fooy waaw bu neexee mu jël seen bët daaj ko ci xéewal yi fàtte kii xéew xañ ngeen kii xéewale waaw ah, ñu samp seen bopp di leen wan xéewal yi di wan seen nguur la ana ki ko def muy borom bi mu fexe yow doo ci saxel du ci def yow doo nekk shaakir yàlla tere shakur waaw te purux ngay doon waaw kon nag lii dafa am solo lii yonent bi alayhi salaam daal di wax Seydina Jaabir ibn Sulaymin radiyallahu ta'ala anhu wa